baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaw tara idi almujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbana absarnaa wa samicnaa farjicnaa naamal saalixan innaa muuqinuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk bi ak ñaar mu ngi wax ba léegi ci yéeféru Quraysh yi nga xam ne ñoom ñoo doon di dekki naan ndax bu ñu bu ñu faatoo ba ñu suul ñu ci biir suuf ndax ñun dinañ ñu bindaat suñu boroom dinañ ñu génnewaat di ñu bindudalaan ñu boroom ne waxal leen lu njëkk bala ñuy faatu ko ne ki leen di faat mooy malakul mawt bi nga xam ne moom la suñu boroom gàll mu daldi faat doomu aadama yi mu ne walaw tara muy ko bu bu leen faatee ba pare nag summa ilaa rabbikum turja'un ginnaaw bi ci seen borom tabaaraka wa taala ngeen di dellu mu ne walaw taraa fii lañ war a jël mu ne walaw taraa ci yow boo gisoon yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yow jullit bi cey boo gisoon mu mujrimuuna keroog bés ba nga xamante ni way jombu ñaa jaamuña di yéefér yi yawmal qiyaam bu ñu leen dekkilee naa ki suuru uusihim ñu nga njatt seen li nga xamante ni mooy seen bopp yi nag ndax fii moom wax dëgg yàlla mooy mbir yi dootul baax inda rabbihim fa seen boroom lan lañuy wax ñu naan rabbana é eh yow suñu boroom absarna ah léegi de gis nañ lañu doon weddi naan dekki amul de gis nañu ko wa sami'na te nag léegi mooy lañu yonent yi alayhimu wa wassalaam doon wax ñu koy weddi ah dégg nañ léegi de dégg gi ñu ko dégg dinañu jariñ tey farjien naa kol nag liñ lay ñaan borom bi mooy nga delloo ñu ca àddina rekk bu ko defee naamal ñu daal di liggéey saalihan jëf-jëf yu baax inna ndax ñun kat muuqinuuna léegi am nañ léegi nag leer na mooy am nañu kóolute am nañu lu leer ci li nga xam ne moom nga ñu doon woote doon ñu ko dikk dig walaw naa waaye est-ce dina jariñ bés boobu mukk du leen jariñ dara suñu borom ne walaw shina te ñu sooboon la aatay naa ñu joxoon fii ci kaw suuf kulla nafsin bakkan bu nekk ci bakkanu mbindeef yi hudaha mooy li nga xamante ne mooy ak gindeekoom mooy hidaayatu tawfiq bi ñu la doon wax gindi gi nga xam ne borom bi moo koy def ci xolu jaan bi nga xam ne ginnaaw bañ ko wanee lu leer lay tax mu nangu borom bi ne bu ma sooboon bakkan bu nekk ma defal ko loolale walakin waaye li am ba des mooy xaqal xawlu daal dinay yey te li nga xamante ne nii mooy alqawlu dëggu na kàddu ga nga xam ne moom laa waxoon min nii jóge ci man borom bi tabaaraka wa taala mooy ban kàddu ba ma nee la am la an na waat naa ne dinaa feesal jahannama safara minal jinnati ci jinne yi wan naasi ak nit ñi maa ajmaina mboolem seen mooy képp ci jinne yi nit yi koo xam ne daf ma bokkaale ba faatu foo jaar ma feesal la jahannama loolu la boroom bi waxoon te gisoon nañ ko keroog bi mu koy wax iblis faduuqu kon nag mos leen bi ma nasiitum ci li nga xam ne daal moom ngeen ci sababu la ngeen xam ne moom ngeen doon fàtte fàttalu ak la ngeen bàyyi woon bàyyi fële buñ leen koy wax lañu leen doon waare it ngeen teg ko fële mel ni daal yi ku concerné wu leen woon ca àddina liqaa yawmikum li ngeen doon fàtte fàttalu liqaa yawmikum dem ba fàtte sax ñenn ñi dañuy dem nekk ci yëgadi iblis nax leen ba ñu fàtte ne ñoom bés war naa ñëw waxoon nañ leen ne bés dinañ leen dekkil kon nag mos leen mbugal mi ndax loolu le li ngeen doon fàtte fàttelu wala li ngeen fàtte woon te bàyyi yow mi yawmikum seen daje bés bii hada bii inna ñun borom bi de nasinaakum bàyyi nañ leen ci mbugal mi tey mooy du leen fàtte de mukk day jëflanteeg ñoom comme ni nga xam ne noonu lañ meloon rek ndax al al jazaa'u min jinsil amal borom bi da leen di fàtte fàttelu wala da leen di bàyyi ci mbugal mi ñun inna nasinaakum xam nga mu ngi nii naan leen mos leen ci naan leen mos leen mos fàtte na leen mooy inna nasinaakum ñun dëgg-dëgg tey ñoo leen di bàyyi ci li nga xamante ne nii mooy. ci mbugal mi comme na nga xam ne noonu laa leen bàyyi woon ngeen nekk wëlliif daal di dummóoyu sama ngëm yàlla bi ma ngëm gi ngëm ma man ma bàyyi leen noonu la tey noonu naa leen di bàyyee fan ci mbugal bi kon mu ne wazuqu mos leen kon adaabal xulli li nga xam ne mooy mbugalum sax nii nga xam ne du ngeen ci génn mukk bima kuntum ta'malun ci sababu la ngeen woon ci àddina doon ko jëf ci lu bon innama dëgg-dëgg yu'minu ki nga xam ne mooy gëm bi naa ci suñu laaya yi alquraan ak màndarga yi ñu teg ci àddina yépp di wane ne man borom bi tabaaraka wa taala lañ war a jaamu ñi koy gëm mooy ñan alladina mooy ñi nga xam ne idaa dukkiru biha bees leen ko xarru sujjadaa bés leen ko tuddalee jàngal leen laaya yi fàttali leen ko ci ay waxtaan ak yooyu ay njàngale xarru ñu daal di daal di rot sujjadan daal di sujoot bu ñu leen jàngalee aaya yi ba agsi fu ñuy war a sujoota ñu sujoot wa sabbahu bihamdi rabbihim ñu daal di sabbal tey say sant li nga xamante ne mooy seen boroom di jaar ci seen boroom wa hum te ñoom laa yastakbiruuna du ñu rëy rëylu de mooy sujóot yi yi nekk ci alquran mooy ci gàttal lool sax mooy ne mbir mi nekkul loo xamante ne nii dafa nekk loo xam ne saa aaya boo romb mu am sujóot par force dangaa war a sujóot déedéet moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu nee xalifa def na ko jàng benn saar boo xam ne dafa am sujóot mu daal di sujóot mooy da xutba mus mu wàcc sujóot mbo waa waa jàkka ji yépp jumaa yonent bi jàkkaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp daal di sujjóot beneen àjjuma mu ñëwaat di jàngat ba waxaat même aaya boobu noonu dem nit ñi di waajal ngir sujjóot mu ne leen déedéet jarul ngeen di sujjóot mu taxaw ngir wan leen ne mooy mbir mi nekkul farata kon loolu la ci gàttal lool sax walillahi alhamdu wal minna mu ne tatajaafa mu ne ñoom ñu baax ñoo ñële nag nga xam ne bu ñu leen jàngalee sama laaya yi xarru sujjadan moo ñu rot daal di sujjóot waaye lool mooy li nga xam ne la yaram bi di def waaye xarru sujjadan mooy seen xol day rot day rot daal di sujóot mooy toroxlu ndax ak sujuudu mooy toroxlu bihamdi rabbihim di san wa wu ñuy sàbbaal seen boroom tabaaraka wa taala di ko sant di ko sàbbaal di ko soril li nga xam ne moom la ñu xamul dara di ko jéem a bi taqal bihamdi rabbihim waaye di sant seen boroom seen xol noonu lay mel fu ñu dégg laayaay alquraan yi seen xol day rot dañuy mel ni ñoo xamante ne nii da foog ne dañoo absenté ndeke dañoo dañoo dañoo ci géeju alquraan lañ nekk noonu moo tax waaye buñ gisee yoo xam ne li borom bi def te yi ci gën a garaaw mooy yi nga xam ne ñun dañoo jàpp ne dafa ordinaire li ngay xëy di ko gis tous les jours ñoom buñ ko gisee yooyu da leen di yéem lool seen xol daal di rot ñu daal di nekk ñoo xam ne dañuy toroxlu ci seen kanamu borom tabaaraka wa taala moo tax ñu mel noonu duñu réy réy lu mukk doo leen mës a gis ñu yëgati seen mbagg ci mbedd yi wala di jaay ne diw maa la ëppale lii wala yow danga may fontoo xanaa xamoo maay kan jamais ndax ñoom seen xol xarru dañuy rot te du ñu deñ di gis li nga xam ne mooy aayaay yàlla yi idaa dukkiru bees leen ko fàttalee ndax bu ñu génnee rek addina bi ci boppam moo leen di fàttali seen borom tabaaraka wa taala waaye addina bi fi sori dafa sori suñu borom waxoon na wa fii anfusihim afalaa yubsirun waaye seen bopp ci boppam moo leen di fàttali kattanu man-manu sañ-sañu borom moo tax ñoom dañuy nekk en perpétuel sujjóot di xarru nekk ñoo xam ne dañuy rot seen xol ak seen ruux sujjaran daal di sujjóotal seen borom wahum te ñoom laa na moo tax duñu rëy rëylu de mu ne ñooñu nag tata jaafa bokk na ci seen jukko yi day jóg junubuhum seen seen côté yi seen faar yi anil madaaji ca fa nga xam ne fa lañ newoon fen tëddukaay yad'una rabbahum di daal di jullil di woo seen boroom xaw xawfan ragal ko wa tamaan waaye tam ragal bu bugalam waaye ragal boroom bi moom mi nga xamante ne moo bind lépp ragal ku tol noonu ko xam boroom bi nan nga koy bokkaalee ñu koy tiit mooy borom bi day xëcc ak tiitaange ci ñi nga xam ne ñoo ko xam dëgg-dëgg wa tamaan waaye tamit am xem xemmeem ci li nga xam ne moom la leen di dig ak yu rafet yi nga xamante ne jalaalu borom bi muy taaraayam loolu da leen di xemmeem loo wa mimma razaqnaahum te li nga xam ne ci li nga xam ne moom laa leen wërsëgal yunfiquuna dañ koy jël di ko def ci kano yu baax yi ci yoon yu baax yi di saraxee lii nii aaya bii nii Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu dani ñii mooy ñi doon xaar ci comme ni ko al imaam ak at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daal di solowee ne Seydina Anas ci xadiis bu wér radiyallahu anhu mu ne lii daa wàcc ci ñi nga xamante ne dañ doon xaar julli dañ doon julli timis di xaar gée nekk ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñenn ñi di xaaw di xaw a dajjantu ñooñ la naan tatajaafa junuubuhum da ngay gis muy jóg seen wet yi bu ñu xawee dajjantu nelaw tuuti ba xaw a xaw xaw a wengalu loolu di noon di jóg noonu di xaar julli loolu loon xaar gée ñooñu la borom bi tabaaraka wa taala di wax nii am na nag ci leneen ci borom xam-xam yoo xam ne jëlee nañ ko ci Seydina Mu'aaz radiyallahu taala anhu wa ardaah même bu dee ne ne càllale boobu am na le am na wax ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim këne nag mooy ne noo ñii li muy wax mooy ñi nga xamante ne ñooy jullikatu guddi yi mooy ñi nga xam ne dañuy yeewu di naafila waaye am ñeneen ñu ne noo mooy ñi nga xamante ne nii te loolu it jëlee nañ ko ci ku mel ni naa ku mel ni seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa nga xamante ne nii noon la ko al imaam Abu Daawud as-Sijistaani yu daal di solowee ci sanat boo xam ne tamit bu wér la ki nga xam ne mooy seydina Qataada ibn Di'aama rahmatullahi alayhi mu ne man maa wax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah Seydina Anas moo ne lii nii mooy dañ doon julli diggante li nga xam ne mooy maghrib ak isha mooy dañ doon dañ doon dañ doon julli di ci naafila loolu ay wax waaye mooy kon mbir mi daal boo seetloo mooy ne bépp julli rawatina mooy mu ngi wàccoon ci ñi doon xaar isha doon li nga xamante ne nii mooy julli timis toog ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam di xaar julli gee te nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg da ko doon yéexe comme na nga xamante ne noonu la siiwee ci xadiis yi léegi nag ñoom loolu lañ doon xaar di dajjantu ndax dañu doon liggéey ci bëccëg gi ba sonn escanté wu ak ngoon bu buñ ñëwee nag di xaar nag buñ jullee timis toog ci jàkka ji di xaar di dajjantu ñooñ lay am ne tatajaafa junubuhum anil yi am ñoo xam ne moom dañ ne ñooy naafila guddi comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe waaye loolu yii yépp mën na cee dugg bu dee cosaan bi mooy loolu ñu jële ci seydina anas ibn malik radiyallahu anhu wa ardah waaye day duggaale julli timis ndax bu timis jotee ci la guddi gi commencé léegi mooy julli yi ñëw ci ginnaaw am nañu koy tudde tamit boole ko ci naafilatul mooy nawaafilul layli naafilaay guddi boobaa it day dugal loolu lépp mooy di jóg ngir di yëkkateku di jóg daal di julli loolu waaye comme nga xam ne mooy cosaan bi moo doon loolu mooy ñi nga xam ne lañ doon xaar gee wallahu ta'ala alam kon nag mu ne suñu boroom ne falaa ta'lamu xamul de nafsun benn bakkan maa li nga xamante ne nii ukhfiya lahum moom lañ leen nëbbal di leen ko xaare min qurrati a'yun ci loo xamante ne nii day seral bët jazaa'an mu nekk fay bi ma kaanu ya'malun ci li nga xam ne moom lañ doon jëf fa nga xamante ne mooy ci àddina moo tax suñu boroom yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax ci xadis sayyidina uh, Abu ci xadis boo xam ne xadis la boroom bi ne a'dadtu li ibaadi saalihiin